audu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa saxbihi wa man walah amma baadu fa yaquulu alcheikhu abulmahamidi alcheikhu ahmadu alxadim alayhi ridwaanu lbaaqi alqadim fi qasidatihi masaaliku aljinaan fi jamci ma farraqahu Daymaani radiyallahu ta'ala anhumaa wa ardaahumaa fi albaabu saani fi radaa'il fi faslun fi tafsiili ba'di dawaa'i wa ba'di radaa'il. antum banu aadama fiimaa utliqa wa huwa min tiini turaabi xuliqa. kon Serigne bi radiyallahu anhu ba léegi. mu ngi ñuy wax li nga xam ne mooy tax ñu mën a paj suñu rëy rëylu gi ñu nekk ku am feebaru rëy rëylu te bari nañu ci muccul suñu bari na ñu muccul ci rëy yi rëylu waaw bu ko benn xale nee sax juum ba ne ko jottali ma lay gis muy futt kaas ngay wax yow yow damay yow damay sa borom tëll kooku du rëy rëylu bu dul rëy rëylu lan la yonent mi alayhi salaam Allah bee paase doon nañ wax sangu gi mu doon def ak soxnaam tey beneen la ñuy wax ba léegi mooy xoolal comme li Seydina Anas wax radiyallahu anhu benn jaariya koo xam ne jàmbu jigéen moo koy fekk mu nekk ak saxaabaam yi ci biir di di wax ak ñoom mu ñëw fekk yonent ma saa saam fi mu ne mu téye ci loxo yóbbu ko ndax da koo soxla dem wéet ak moom mooy taxaw nële waxtaan ak moom wax ko liñ koy diis ba pare bu amee yenn soxla sax yonent ba lay saasam nekk ci aajo ba ba ba ba ba ba mu pare allahu akbar bu ko bàyyee mu door a dem allah moo tax Seydina Adi ibn Hatim radiyallahu anhu nee na man jour looloo ko dal jour bi mu tuub see ñëw ci yonent ba lay saasam tuubagul woon sax agsi fekk dañoo jàppoon benn euh, mbokkam bu jigéen waaw bi mu ñëwee yonent bi alayhi salaatu salaam bon comme comme comme comme comme comme comme kële rek Wa'il ibn Hujr xaw nañoo niroo histoire nga xam ne moom ay ñoom seen famille princière la woon une famille ay buur la ñu wa uh, uh, adi mi it baayam di gonañ mooy ak uh, xaatim at yi mu tabe moo mële te fa mu newoon foofu ca Tayi daanaka ay buur lañ leen fa jàppe woon xaw nañu ko jindiru nee na man bi ma ñëwee bokk na ci li ma njëkk a marqué Yonent Yàlla saa saa ni mu ñëwee dafa ñëw yëkkati ko ne ko toogal ci kaw mu naan ko kii mu ne ko kii wala dafa doo dañu dañu ànd ñu jóge ci jàkka ji di dox nee na man fi ma xam ne kii du buur benn ak jaariya benn jaam ñëw xëcc loxoom wax ak xëcc ko fee taxaw wax ak moom wax ak moom lu yàgg ma taxaw di ko xaar ma ne fii kii du buur buur dañoo ñemee ab waxuma la dara de waxuma la ab jaam lañ la wax ndax mooy ñëw téye loxoom dem wax ak moom te ko eh, bàyyi sama loxo waaye yow lay def nii dangaa dof walla la dal comme ñun ni ñuy waxee gis nga ni ñu soree njàngale yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu déglu ko mu wax soxlaam ba pare ñëwaat ma nee na say na adi naa man ci laa xam ne kii moom du buur waaw ak yeneen ak yeneen nee na ñu dem ba ca kër ga yonent bale saa saam jël la nooy ne ma jëlal nga toog ci ma ne ko mukk yaa ciy toog mu ne ma yow toog ci laa <laughs> ilaha illa boo dugg si woon da ngay foog ni mooy sëriñ bi adi yey sëriñ bi bu doon toog de ci <laughs> non c'est incroyable c'est incroyable waaw non yeneen i bari sax vraiment c'est incroyable mooy xam nga lu tax mu gën a <laughs> ñun boo defee comparaison entre ñi nga xam ne jàpp nañ ne fii mun a ñoo ko gën a roy ba bu doon ñëwaat ci kaw suuf nii comme ni mu fi nee woon jàpp nañ ne du génn seen kër ndax ñoom ñoo ko yelloo. imaginer nga xool ñoom ni ñuy doxalee ak yonent bi saa saa nan la meloon wallahi gis ne xoolal gab bi loolu moo tax ma naan incroyable voilà. xoolal excavation xawma ma excavation xaw ma ni mu rëy diggante mel ni asamaan juróom-ñaari asamaan ak juróom-ñaari suuf wal iyaadu billah léegi nag yonent bi alei saatu salaam sëriñ bi li ñu wax ne lii nga xam ne mooy tax ba léegi yow sa réeréelu gi nga génn ci kon gis nga noonu la meloon ku nekk mënoon di wax ak moom waaw muy wax ak xale yi comme ñun ni ñu mel rek suñu kër yi nga xam ne xale moom bokkul buy wax sax tëjal sa gémmiñ waaw lekk gi daa wax bu waxee yaa xam nga jóg xoolal wax yu sekk yooyu te ñaaw te gàtt te sech te bon da gis waxoon naa la ko ñoo xam ne masuñoo gis ci seen yaay ab sourire masu leen a fóon masu leen raay mukk yu ñaaw te ñàng rek ak ay wax yu ñaaw kese ki saaga lañu mën a si jël imagine loolu yeneen ma ne saa saa waxoon nañ la bi ñëwee kër Seydina Anas ibn Malik fekk yaayam moo ko invité mu ñëw bi mu dugg see ci kër gi nuyoo gis benn frère Seydina Anas bu nekk fële mooy Abu Umayr moomale mu dem ci moom ginnaaw bi mu nuyoo ñépp sëgg ba ci autorem di wax ak moom dànk di ko yaa Aba Umayr ay waaye Anas a picc ma nan la def waaw nan la def mu yëg ne kii boole nañ ko ci discussion yi moom moom jox nañ ko yitte loolu dafa baax nii ñun xale yi bokkuñu waaw jàpp nañ ne bu ñu leen sànnee ca école ba rek bu ñu ñëwee eh, dem leen ci topp sa mbiri àddina sa alal boo wax mu naan sama doom a tax may liggéey sa doom taxul taxul fen ay bàyyi leen li ngeen di wax waaye ñoom laay liggéeyal ñoom laay ñaqal ñaqaloo leen sa bopp ngay ñaqal pour sa xew yi ngay am ak sa renom ak sa kër yi nga bëgg a am kantaa yàq sa toppatoo woo sa li gën a rëy muy éducation sa doom ab yar sa yoon new ci doo ko encadrer ci kër gi boo ko mënul nga ut ku ko def loolu rek nay nga koo def bu dee moo tax lu tax alal jooju ngay liggéey doo ci jël fay ku koy defal ku koy encadrer loolu sax nay nga koo def bu ñu waxee nga naan sa doom a tax ngay liggéey xam nga ne li nga wax wuute naa ngi mu demee léegi kiy wax nag waxoon naa la bu doxee kiy dégg dofut tanag yooyu yëpp ay camoufler la nëbb sa bopp waaye sa responsabilité wallahi kullukum raa la yonent bi alei saatu salaam wax ku nekk ci ab sàmm nga te sàmm bu nekk dinañ ko laaj lan doon sàmm doom jii nii ñaanu la ngir ñëw fi yaa ko fi indi waaw borom bi ci yow la ko jaarale bu dee tollu na la foofu nga bañoon ko jur kon voilà loolu lañ lay wax waaw ah bu dee yow mënoo yar doom mais bul def luy tax ngay am doom bul sëy bul kii defal waaw nga téye sa bopp mais yow bu dee wa ndax responsabilité la mbir mi yàlla waxul ne jur leen kese yar leen way kon yooyu yëpp ay waxi caaxaan la wal iyaadu billaah yone léegi sëriñ bi radiyallahu anhu bi ñu wax loo xam ne dina tax sa rëy rëylu gi ngay nekk nga mën cee mucc mu ne yëgal ne ginnaaw bi mu la waxee fi nga mujjee mën yu nga nga nekk boo dee ci kaw suuf di yenu li nga xamante ne mooy ay sobe ci sa biir bi boo faatoo sa waay ñu dugal la ci kàmb goo xam da ngay xeeñ xunn xesaw nekk lu way lu yées te te doya bi kenn du la bëgg a jege kenn dootu la dugal kër ga nga ne woon yàlla tere lal ba waaw mu ne nag léegi yëg leen antum banu yéen de nit ñépp yéen ay doomi maam aadama ngeen alayhi salaatu saab ay sëtam ngeen fii maa utliqa ci li ñu doyal amul kenn ku jigéen na waaw wa huwa te maam moo male di sayyidina adam alayhi salam turaab ci banitu ci banu banit bi ban suuf xuliqaa ci lañ ko binde suñu borom moo ne moom bind min tin waaw wa iz qulnaa lil malaa'ikati inni jaa'ilun fil ardi xalifa waaw maa ko bind mu ne aadam mii min salsaalin min hama'in moo ko bind ci ban boo xam ne dafa wow te kon nag mu ngoog kon ci lañ ko bind yow sa maam ci suuf lañ ko bindee ngay rëy rëy ba féete kaw di bonde ci kaw suuf moo tax suñu boroom ne woon wala tamshi fil ardi maraha waaw te suuratu Luqmaan mu ko doon wax doom ya di doom ja di ko kii wala tamshi fil ardi bul dox ci kaw suuf di rëy rëylu waaw innaka lan tablughal jibaal innaka lan taxriqal arda wa lan tablughal jibaala tuula waaw te suuratul israa yi waaw te suuratul israa yi wala tamshi déet yow camsi bul nekk di dox fil ardi ci suuf sii maraxaa di réy réyloo ko puukarewoo ko ngandala ka jàpp ne fii mu ne yow yaay quelqu'un non non bu ko def voilà innaka lan taxriqal arda xamal ne loo fi bonde bonde lu rëy rëy lu manoo xotti suuf si ndax yaa ngi tëb ci kawam walan tablugal jibaala tuuraa loo bonde bonde bonde manoo jote montagne ci kawe kon nag yemal te wàcce say laaf te xam ne jaam nga suuf lañu binde sa maam yow nga jóge ci toq man yu te boo fi deewee ci biir suuf lañ lay dugal nëbb la suul la ci biir waxuñu la teg la ci kaw dañuy gas ba mu kii suul la ay nit di doxaat sa kaw boo moytu ñu tabax fay immeuble bu dee amoo change cimetière yoo xam ne dañ koo garder kon lool rëy rëy lu jaar na fiy jar ñaata siècle nga nar nekk ci suuf lépp di dox comme ni fi newe woon lu ko raw te doo bouger waaw waaw moo tax bokk na li ca Seydina Luqmaan waxoon doom ji wala tamshi fil ardi maraha inna allaha la yuhibbu kulla muxtaalin faxuur kon nag loolu antum yéen banu aadama ay doomu aadama ngeen ci li nga xam ne loolee ci lu ñu joyal te moom ci banu suuf si ci lañ ko tabaxe moo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme ni nga xamante ne noonee la al imaam at-Tirmidhi al imaam Abu Dawud ak ak sëriñam imaam Ahmad ak al imaam at-Tirmidhi yu rahmatullah alayhim daal di solo ci mawlaana Abu Hurayra radiyallahu taala anhu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na antum banu aadam wa aadamu min turaab voilà fekk gaay di puukarewante di rëy lu ku nekk naan fii laa bokk walla ñun ñooy diw ñun moom xam nga ñun suñuy maam suñuy kii suñuy lii yonent bi alei saatu salaam ne leen mais eh, inna allaha azza wa jalla qad adhaba ankum abiyata aljahiliyati wa faxraha bil aba mu'minun taqiyun wa faajirun shaqiy antum banu aadam wa aadamu min turaab voilà mu ngi noonu wow mu ne leen hée bàyyi leen seen puugare wu ngeen nekk laa wax rëy rëylu jaahiliya goog at at muy al jaahiliyatul uzma jàpp ne mooy ñun ñii ak moo bari ci wàllu ñun moom en tant wolof boo ñëwee ci wàllu mariage ñu ngi ci jaahiliya ak ak néew ñu ci génn nga ñëw moom moom man nañoo nekk nii rek di di di di maslaawa nii walla di wane ne ñoom ñooy payam ñoo bokk waaye boo ñëwee ci wàllu bëgg takk seen doom wallaahi boo bokkul ci ñoo wala yooyu keroog ngay xam ne dëkk te ñii li ñuy woote yooyu ak wuteeg li ñu gëm waaw loolu lépp nag du lu baax waaw di wane ci biti lu wuteeg la nga gëm loolu lu baax loolu nag biru jaahiliya la boo xam ne dafa des waaw nit ñi boo déggee li ñuy waxee naar yi ne ñu bone walla iyaazu billaah moom moom simple simple simple ba pare amul dañuy fo déedéet noonu lañ ko gëmee mais waxuma la naar yi seen biir kese ñoomi worof ñu ni neen bàyyil ba nga nar fi takk keneen nekkalub séeréer wala nga nekk tukulóor bëgg a takk ci ci joolaay wala vice versa waxuma ne loolu am ne man naa am nga fekk ñoo xam ne ñoom moom yooyu génn nañ ci bu yàgg mais ñu bari génnuñu ci wala ñu naan ak tëgg la <laughs> waa ji nekk koo xamante ne ne xaw ma ne nañ géer la nar tey nga problème ñaari côté yépp ku nekk ay bañ géwél bi bañ na ma waaye lii la loolu bu dul yëfi jaahiliya lan la yonent ma ne saa saa nag day hee yéen waxal borom bi tabaaraka wa taala jële na fi seen rëy rëyloog jaahiliya yoog ak seen wa faxraha di ko puukarewoo bil abaa seen bàyyi naan suñu bàyyi ñun lii tey bu ñu ko nangoo kon ñun ñun ñoo ñun ñoo ñun ñun ñoo faxas li nga xamante ne nii mooy suñu suñu suñu jàmbaaru bàyyi mu ne yooyu yëpp borom bi dindi na ko fi li fi am mooy mu'minun taqi aji ngëm yàlla te ragal yàlla wa faajirun shaqi ak koo xamante ne nii moom kàccoora ba nekk te ku torox antum yéen banu aadam yéen ñépp doomi aadama ngeen alayhi salaatu wassalaam